yeneen saa salaam ne ah man de xaw ma xaar ma laaj Jibril waay <laughs> Jibril ñëw mu ne ko alayhi salaam waa Jibril waa ban suuf la yàlla gën a bëgg ak ban suuf la gën bañ Jibril ne alayhi salaam ah man de xaw ma xaar ba laaj borom bi bo mu laaj yàlla yàlla ne ko <laughs> suuf yi ma gën a bëgg mooy jàkka yi ma gën a bañ mooy marché yi waaw loolu lan lañ mooy yeneen saa salaam bi ñu wan côté que ne xam woo xaw ma loolu daal loolu ci la pourtant mooy ndayu xam-xam mooy al ummi an nabiyul ummi <laughs> ar rasulul ummi mi nga xam ne mooy ndayi xam-xam yi pourtant loolu mu ñu ciy jàngal di ñu wan que lii borom bi nëbb ko noonu ndaxam loolu lépp xam na ay xam-xam la yu yàlla def ci moom waaye boroom bi loolu noonu ngir wan ñu fasetu yeneen saa salaam jàngal ñu tamit keneen xam gis nga xam-xam ne xaw ma da cee bokk. bu dee yonent saa salaam moo ne xaw ma yow yow yow léegi nga bëgg a toog naan xam-xam mu xaw ma bokk ci doo wax lu doo lu ngeen xamul xamu ngeen luy xam-xam waru ngeen di wax xam voilà <laughs> imaamu Buxaari ne ah non man moom koo xaw ma ko waalidu Abu Ibrahim al-Ashjali kooku moom xaw ma ko non ko xaw ma ko mën na xaw ma ko man ah. waaw waaw kon nag loolu la ko <laughs> waaw euh, léegi ba léegi léegi nag ñu ñëw ci fi mu wax ne kon wax naa la man li nga xam ne moom laa ci seetlu euh, mooy riwaaye bu dee imaamu Tirmidhi allahumma la tahrimna ajra wala taftinna ba'da loolu riwaaya imaamu Tirmidhi yi nga xam ne en tout cas yi nga xam ne moom la ñuy yor ci suñu loxo a ah, wax dëgg yàlla gisuma ko ci waaw léegi nag euh, euh, euh, version yi daa bari waaw bul ne man gisuma ko sama bos kon lu tax imaam An-Nawawi indi lii voilà loolu dañ naan la après yow yaakaar nga ne bi nga yor daal moom a say giste amul loo xam ne di nga gis sax imaamul Bukhari version lan moo tax nga ay kii yu ay ay ay yoo xamante ne Abu Zar ñoom al-Kushmayhani ak nangam ak nangam du ay riwaayaat yow après nga bëgg ne lépp ñoo yem bu ñëpp dooru bàyyi yow xanaa xamoo xadiis ah kon loolu lu ama ama ah ah de toute façon surtout gaa yi nga xam ne dañu ne am na beneen affaire boo xam ne tamit jar naa bàyyi xel waalidu Abu Ibrahim bani Abdil Ashal la bokk comme niñ la ko waxe Abu Qatada bokkul ci ñooñu ah moo tax loolu tamit day wane ne loolu njuumte la ñi naan ñi naan waalidu Abu Ibrahim mooy Abu Qatada. déedéet parce que waalidu abu ibrahim parce que abu ibrahim bu boobaa dañ naan mooy doomu abu qataada ji déedéet parce que abu qataada ci ñoom ak ñoom jaabir ñoom bokk euh, tribu bi ñoom ñoom ñëpp minal euh, kii la al ansaar waaye dañoo am ay euh, aws ak xasraj waa banu abdil ashhal ak waa ñii ñoom ñoom seyna jaabir ak ñoom seyna abu qataada ñoom ci ñan lañ bokk banu salima banu salima diyaarakum tuktab athaarukum banu salima diyaarakum tuktab athaarukum banu salima diyaarakum tuktab athaarukum loolu la yonent bi alayhi salaam doon wax te gisoon nañ xadiis boobu bi nga xam ne mooy dañoo dégg yonent salaam xabaar da koo dikkal te ne waa banu salima dañoo bëgg a toxu ndax daa am pàkk yi nekk côté jàkkaay yeneen salaam dafa wéet kenn new fa ñu ne ñoom comme que fi ñuy jóge di jóge di jólle fu sori di ñëw di julli si ci jàkkaay yeneen saa salaam mais fii am na place nañ ñëw dëkk fii léegi bàyyi seen fële yeneen saa salaam yëg ko laaj leen ñu ne leen ah loolu de laa dégg ndax loolu ngeen bëgg ñu ne ko waawaw mu ne leen banu salima diyaarakum tuktab athaarukum banu salima diyaarakum tuktab athaarukum banu salima diyaarakum tuktab athaarukum la mu ne leen banu salima yéen waa banu salima des leen diyaarakum mooy ilzamu diyaarakum la tabrahu des leen te seen kër yooyu rek di ñëw di ci di ñëw ci jàkka ji gis nga yoon woo ngeen di def dafa gudd ci yéen mais jeexital bu ngeen def yiiw la bu leen di borom bi di enregistrer leen ko bindal wa naktubu maa qaddamuu wa aathaarahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fi kitaabin mubiin te suuratu yaasin du loolu la wax suñu waroom nee na des nañu bind li ngeen jiital loo fi jiital ci lu baax wala lu bon dañ koy bind ah boo liggéey ñu wax ñu wan la ko waaye seen jeexital yi ngeen bàyyi ci kaw suuf moo tax bàyyi jeexital bu baax moo gën sa sa jeego yi ngay def moo xam ko nga jëm bu dee lu baax la dañ la koy bindal bu dee lu bon la dañ la koy bindal waaye boo fi bàyyee lu baax dañ la koy bindal bu dee tamit da nga fay bàyyi lu bon dañ la koy bindal voilà mu ne kon diyaarakum tuktab asaarukum kon euh, euh, kii nii ci ñoom la bokk muy waa banu sa waa banu salima mooy sëy na abu qatada hmm? al harith al Euh, euh, euh, al Ibn Rib'i loolu imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ngi koy préciser ci at-Talxiis jëlee ko ci Ibn Abi Haatim loolu dafa leer quoi Banu Abdil Ashhal bokkul ak <laughs> waa Banu Salima saway as-Salamiyya as-Salamiyya radiyallahu ta'ala anil jami léegi nag mu des nañ leen ñëw ci lim ne kon. imaamu Tirmidhi gis nañ ci riwaay Abu Hurayra al-Ashhali gis nañ ci même kàllal yi léegi nag mu ne wa rawaahu Abu Dawud min riwaayati Abi Hurayra wa Abi Qatada kanta Abu Hurayra ke Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi moom mu ngi ko solowee ci li nga xam ne mooy riwaaye Abu Hurayra ak Abu Qatada ah, léegi xoolal ni nga xamante ne noone lafal imaamu Abu Daawuda linde kitaabul janaa'iz baabu du'aa'i lil mayyit mu ne haddathanaa Muusaa ibn Marwaan ar-Raqi kitaabul janaa'iz baabu du'aa'i lil mayyit mu ne haddathanaa Abu Abu Daawuda al imaam mu ne sax nettali nañu Muusaa ibn Marwaan ar-Raqi muy Muusaa ibn Marwaan al-Baghdaadi Abu Imraan at-Tammaar ar-Raqi ndax raqa xam nga raqa <laughs> moom la tubaab yi doon wax ay gaa yi di temps yi deux mille kii bi rek Syrie bi yooyu nga gis euh, euh, surtout booy doon jóge France di dem foofu raka raka fi woon na ñaa naan raka <laughs> mooy raka <laughs> léegi ar-Raqi mooy ku fa dëkk at-Tammar al-Baghdadi rahmatullahi alayhi moom mi moo ko jëlee mu ne haddathana Shu'ayb mu ne ya'ni ibn Ishaq imam Abu Dawud mu ne moom ñett nee na haddathana Shu'ayb mu ne Shu'ayb moom nag mooy ibn Ishaq muy eh, Shu'ayb ibn Ishaq ibn Abdurrahman ibn Abdillah ibn Rashid al-Qurashi Abu Muhammad al-Basri al-asl al-Qurashi al-Umawi al-Umawi mawlahum ad-Dimashqi rahmatullahi alayhi an al-Awza'i moo ko jëlee ci al-Awza'i gis nañ ko sànq rahmatullahi alayhi am na bi gis nañ ko sànq an Abi Salama gis nañ ko sànq an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qala salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala janaza fa qala allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unthana wa shahidina wa ghaibina allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-iman fa ahyihi ala al-iman wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-islam allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu voilà gis nga bi gis moo niroog li imaamul uh, an-Nawawi indi sànq te ma ne la jeexital boobu moom ci riwaaye imaamu Tirmidhi yi gisuma ko ci mooy allahumma la tahrimna ajrahu wala taftina ba'da neew naa lool imaamu Tirmidhi riwaayam gisuñu ko imaamul te imaam Abu gis nga xam nga temps biñ koy tudd ci introduction bi deuxième cours biñ defoon ne la uh, hadis boobu noonu te imaamu Nawawi ne li gën xam nga daa indi woon benn mbëmbëstal ba pare ne euh, su euh, euh, julli néew kii kii jullee néew kabaar ñetti ñeenti kabaar yi sa ñeenteelu kabaar bi wayadonu day ñaan day kabaar ba pare ñaan bañ a gaaw sëlmal comme ni ko ñu bari di defee mu ne wa min ahsanihi bokk na ci li gën a rafet li nga xam ne mooy ñaan yi mën a ñaan mooy allahumma la tahrimna ajra wala taftinna ba'da waghfir lana wala voilà mu ne borom bi Euh, bu ñu mu ne mooy euh, yow borom bi yal na euh, laa tahrim naa ajra yal na bu ñu bu xañ tayam waaw waaye wala taftinna te yal na bu ñu fitnaal baada waghfir lana wala te yal na nga ñu jéggal te jéggal ko moom loolu xam nga waxoon nañ la lool Mawlana Ibn Abbas moo ko soloo waaye ñëw na ci xadiis Seydina Abu Hurayra même xadiisu Mawlana Ibn Abbas bi wala tudil lana baada la wax waaw mooy fii kon euh, euh, loolu la xoolal al imaam Abu Daawuda al Abu Daawuda rahimahullah li nga xam ne moom la mu ne kon foofu Seydina Abu mu ne ndawal yàlla li saa salaam dafa julli ala janaaza ci ab néew dañuy jinaaza waxoon nañoo mooy bu dee néew bi ñu teg ci kaw jaag gi lañ naan jinaaza fa qaala mu ne allahumma ya borom yaghfir yàlla na nga yërëm li hayyina wa mu ne suñu boroom yàlla na nga ñuy dund wa mayitinaa ak suñu ñuy wa saghirinaa comme ne ñu ndaw wa kabirinaa ak ñi mage ci wa zakarinaa wa unsaanaa suñu jigéen ñi ak suñu góor ñi suñu wa shahidinaa ak wa ghaibinaa allahumma sa boroom man ahyaytahu minnaa képp koo dundal fi ci ngëm yàlla wa man tawaffaytahu te ci biñ njëkk a gis fële man ahyi man ahyaytahu minna fa ahyi ala islam fi ala iman wa man tawaffaytahu te képp koo xamante ne moom nga faat minna ci ñun fa tawaffahu ala islam mooy contraire bu fële lañ am ah fële islam di la njëkk a wax koo dundal kooy faatal nga def ko ci iman bi c'est le contraire lañ am allahumma isa borom la tahrimna yal na bu ñu xañ ajrahu waaw allahu akbar yal na bu ñu xañ ajrahu kon ak payam wala tudillana waaw waaw te yal na bu ñu sànk ah baada ginnaawam waaw ñu nekk ñoo xam ne ay way sànku la ñuy doon ginnaawam loolu yàlla nga ñu ci musal yow sunu boroom tabaraka wa taala léegi lii la ko al imaamu euh, Abu Dawud kon nii la ko indee kon gis nga wala tudillana wala tudillana ba'da wala tudillana ba'da kon lii mooy min riwaayati abi hurayra la wax ci riwaaya ki nga xam ne mooy seydina wa mawlana abu hurayrata kon gis nga eh, gis nañ ne imaamu tirmidi foofu indi na mais ci eh, jeexital bi la indiwul ah léegi nag ñu ne la kaay ñu xool ki nga mu ne wa abi qatada waaw nee tamit jëli na ko ci riwaaya boo xamante ne nii moom jëli na ko hadis bi ci Seyna bu Qatada xam nga imaamul kii doon na wax ne eh, at-Tirmidhi sànq gis nga moom mu ne eh, mu ne mu ne mu ne eh, bokk na ci ñi ko solo Seyna Abdurrahman ibn Awf Sayyidatu Aisha Seyna Abu Qatada mi tudd na ko ci ñooñu ah kon mu ngi noonu. léegi nag mu ne wa Abu Qatada kon ñu xool Seydina Abu Qatada moom est moom indil na ko fii parce que euh, loolu nag man euh, à vrai dire man moom laa gisul waaw parce que Abu Qatada euh, imaamu Tirmidhi kii Abu Dawud hadith yi mu ngi ko indi ci fi nga xam ne kitaabul janaiz fa la ko indi kitaabul janaiz baabu ad-du'a lil mayyit waaw waaye Abu Qatada foofu euh, moom laa gisul mu indi fi xadiis bi waaw baabu du'a lil mayyit ndax buntu bopp xadiis Seydina Abu Hurayra leen di bi nga xam ne muy ñëw après après mu indi beneen xadiis Seydina Abu Hurayra ba léegi waaw boo xamante ne nii moom moom <laughs> moom Marwan la woon Marwan mel de Médine <laughs> léegi après moom di bii ñu nekk bu Seydina Abu Hurayra sauf que euh, Abu Qatada jëli ko ci Abu Qatada loolu laa gisul waaw gisuma ko euh, euh, mu jaar ci Seydina Abu Qatada al-Harith ibn Rabi' léegi nag kon mu ne kon ñu jàll qaala alxaakim mu ne alxaakim nag nee kon léegi mu def alxaakim léegi alxaakim nan la ko sole ba wax waxum ji ah xadiisu abi hurayra saxiixun ala sharti albuxaari wa muslim waaw mu ne xadiisu sayna abu hurayra xadiis la boo xamante ne nii bu wér la ci shartu buxaari muslim al imaamu alxaakim mu ngi kon di ci janaa'iz rek mu def ad'iyatu janaaza mu ne haddathana mu ne nettal nañoom al-imam al-Hakim Abu an-Naysaburi mu ne nettal nañu Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Balawayh <laughs> muy Muhammad ibn Ahmad <laughs> ibn Balawayh Abu Bakr an-Naysaburi al-Jallad rahimahullahu ta'ala léegi moom mu ne haddathana mu ne nettal al-Hasan ibn Ali ibn Shabib al-Ma'mari muy al-Hasan ah, ibn ali ibn shabib al-hafiz abu ali euh, al al al baghdadi rahmatullahi alayhi léegi moom moomu moom moo ko jëlee mu ne ah, mu ne haddathana al-hakam ibn musa mu jëlee ko ci al-hakam ibn musa ibn abi zuhayr shayrazad loolu la ci abu salih rahmatullahi alayhi Shahrazad rahmatullahi alayhi hmm? eh, léegi moom mu ne an hiq mu ne haddathana Hiql ibn Ziyad gis nañ ko sànq mooy katibu kan al-Awza'i Hiql mel ni mi ñu la doon wax ñii ne Muhammad ne la tudd ñu ne Abdullah gën a dëgër ci jële eh, al-imam al-Awza'i an al-Awza'i mu jële ko sëriñ al-Awza'i gis nañ ko sànq qala mu ne haddathani ne dana man loonu Yahya ibn Abi Kathir bi Yahya ibn Abi Kathir Salih ibn al-Mutawakkil waaw la mu ne hadathani nettali na man tamit man dongu Abu Salama ibn Abdurrahman an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama kana idha salla ala janazatin qala allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman hadha hadithun sahihun ala sharti ash-shaykhayn walam yukharrija nii la ko imaam al-Hakim wax mu ne lii hadis la bu wér nekk ci shartu ash-shaykhayni di a shaykhani al imaam imaam muslim walam yu waaye génnewuñ ko fee imaamu tirmidi imaam an-nawawi kaddu yi mu utilisé da ne moom al qaala xaakim hadis abi hurayra saxiixun eh, ala sharti al kii bi danaa sharti ash eh, walam yu xarja te ñoom ñaar solo soloowuñu ko nag. Hmm? kon euh, mu ngi noonu lii daal mooy li nga xamante ne ni euh, moom la léegi euh, kanta li nga xamante ne nii mooy la ca la nga xam ne <coughs> mooy la ca suuf mu ne qaala Tirmidhi al imaamu Tirmidhi wax na qaala al Bukhari ajma'u riwaayaat loolu gis nañ ko sànq waaw loolu moom. gis nañ ko sànq jarul ñu ci jaaraat allahu akbar ah mooy bimu ne li gën a dajale ci riwaaya yi fi baab riwaayatul ashhali mooy xadis bi nekk ci kaw biñ gis waaye mu ne qaala al Buxaari yi ginnaaw mooy waxu ko ci suuf foofu de que il faut euh, euh, nga nga nga dégg lool jàpp ne ah imaamu Buxaari yi fi mu waxe lool déedéet xoolal imaamu Tirmidi yi nii la waxe mbir mi mooy xadis bi ñu nekk nii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 kanta euh, hadisu Awf ibn Malik mu ne wa asahu shay'in fil baabi hadisu Awf ibn Malik lool ci hadis bi ci imaamu Tirmidhi teg la te mooy hadisu Awf ibn Malik biñ gis bi wees parce que imaamu Tirmidhi dafa njëkk a indi hadisu Abu Ibrahim bi mu jëla ko ci baayam indaale version Seyna Abu Hurayra bi jaar ci moom après nag mu door cee teg hadis bi bu Awf ibn Malik après bi mu ko waxee foofu ca suuf la ne hada hadithun hasanun sahih qala Muhammad asahu shay'in fi hadha al-bab hadithul hadith hadha mu ne Muhammad nee na muy imam mu ne ginnaaw bi ne hada hadith Awf ibn Malik al-Ashja'i al-Ghatafani bi radiyallahu anhu hadithun hasan hadith bu baax sahih bu wér mu ne qaala Muhammad mu ne Muhammad nee na muy al-Bukhari rahimahullah asahhu shay'in fi hada al-bab li gën a wér nag ci buntu bii di wax ñaan yi ñuy ñaanal ku génn àddina mooy hada al-hadith mooy hadith bi moom la imam at-Tirmidhi imam an-Nawawi wax ko asahhu shay'in fi fi al-bab hadith Awf ibn Malik voilà te mooy xadis bi nga xam ne moom lañ gis léegi muy neuf cent soixante bi nga xamante ne moom la ñu gis boobu mooy bi nga xamante ne mooy bi gën a wér ci buntu bi euh, kon loolu la ah loolu lu ama am solo la kon affaire bu mu noonu loolu lu ama am solo la ah kon xadisu wa asaxu shay'in fi l baab xadisu Awf ibn Malik al Ashja'i rahmatullahi alay noonu al imaam al mubaarak fuuri rahimahullah bi muy saraal yi dane man xadiisu parce que imaamu tirmisi nga sànq nee na ne nee na bi muy wax xadiis bi ci suuf ne waaye wa fil baabi an abdirahman ibn awf wa wa abi qataada wa awf ibn malik foofu euh, boroom euh, tuhfatul ahwazi daal imaam al fuuri moom dane kanta man moom xadiisu abu qataada seet leen ko ko ku ko solo <laughs> waaw <laughs> waaw seet leen ku ko solo mooy moom gisu ko loolu la bëgg a Hmm? waaw ndax dane amma hadith Abdurrahman wa abi Qatada wa Jabir ña yii moom fal yanzur man akhraja aji xool dina xool seet <laughs> waaw kanta wa amma hadith Aisha fa akhrajahu al wa amma hadith Awf ibn Malik fa akhrajahu Muslim kon mu ngi noon imaamu Tirmidhi kii nag an-Nawawi nee imaamu uh, Abu Dawuda uh, moom moo ko waaye man de uh, gisuma gisuma gisuma ko daal ci sunanu uh, Abu Daawuda abi uh, sunanu Abi Daawuda rahmatullah alayhi surtout bunt bi nga xam ne ci la def yii di ci indi bon du ñàkk nag uh, mu ngi fenn wala bu nekk loo xam ne soit moom version bi am da cee am wala boog mu nekk def def le voilà loolu it mën na nekk que mu jàpp ne bi ñu koy bind fii la nekkoon te ci bunt bi ndax xadiis yi dañoo niroo li ñuy wax mu jàpp ne kon moo génne bu naa Abu Qatada bi euh, ndeke du moom waaye allahu taala alam tout ça c'est des suppositions mooy li imam wax amul lu ko dindi ba léegi fekk euh, mais euh, version yi ñu yor daal ñun gisuñu ko ci moo tax mënuñoo wax lu dul loolu mais mënuñu ne ma masula nekk sunan Abu Dawud ndax nee naa la ay version la ay riwaayaat la yoo xamante ne nii nag bul ñëw ne man daal comme que gisuma bii daal sawaay bu fi kenn wax ne lii am na fi quoi <laughs> waaw ah, yàlla la moo tax il faut être prudent léegi nag ginnaaw bi ñu gisee taxrij bi ñu nga taxrij bi ñu mu jële presque jëlal nañu kii bi léegi mais alhamdulillahi <laughs> yo waaw ah. waaye alhamdulillahi ala kulli xaal kon euh, lan la ali kii la wax kon hadis bii lëkkaaleem ginnaaw njàngat boobu jël nga beneen njàngat bi mooy lëkkaaleem ak buntu bi leer na buntu bi lan lay lan ngay wax booy jullee néew mooy yeneen saa salaam di wax ñaan lii nga xam ne bu ama am solo la boo xam ne ginnaaw ba ñu gisoon bii weesu bu Seydina Awf ibn Malik bi mooy beneen a ngi allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa shaahidinaa wa ghaa'ibinaa allahumma man ahyaytahu minnaa fa ahyihi alal islaam wa man tawaffaytahu minnaa fa tawaffahu alal iimaan allahumma laa tahrimnaa ajrahu wa laa taftinnaa ba'dahu lii moo tax imaamu Nawawi comme niñ la ko fàttali léegi bi muy mëmbëstal mu ne lii moom daa jàpp ne ci ñeenteelu rakka bi que non maanaam rakka amul rakka kabbaar bi nga koy wax te bii bokk na moo tax mu ne woon wa min ahsanihi ginnaaw mu kabbaar ñeenteel bi mu ñaan wa min ahsanihi allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lana wa mu ngi noonu mu ne mu ngi noonu nag kon lii la waaw lii bokk na ci li nga xamante ne nii mooy li a màgg li nga xamante ne moom la gis ne bokk na ci mooy ay ñaan la yoo xam ne boo ci jël rek baax na ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci moom la tukke mooy al nga xamante ne moom la ñu euh, toxale ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw bu ci nekk nag ñaan yi kese taxawoon ci rek doyoon na ja jaroon na ay ay waxtu waaw ah, euh, ah allahumma ighfir li hayyina waaw ah, mooy ñaan yi nga xam ne dafa dajale waaw ay diw yaa may ñaanal waaw parce que boo moom dugal nga ñëpp lex yi naa ñun woy ngëm yàlla yi moo tax soxla woo tout le temps di tudd tudd tudd fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab façon ñaan yooyu boo ko waxee mooy ñépp dugg nañu waaw ñépp waaw ñépp dugg nañu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim yooyu ñépp dugg nañu waaye boo ne allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana wa shahidina wa ghaibina allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu gis nga riwaay yi wala tudillana ba'dahu wala tudillana ba'dahu waaw wala tudillana ba'dahu te bu ñu bu bul def ñu si ak maadu te nga seetaan ñu ba ñu sànq nag gannaaw kii waaw. ay woy borom bi yàlla na bul def loolee waaw ñu sànku nag yàqu yokkéet ginnaaw moom mii <laughs> waaw te loolu moom ay ñaan yooyu ñoo jara ñaan ko walla tubil la ne ndax loolu moom bu amee mooy oh c'est pas bon quoi waaw kon moo tax loolu lu am solo la wax naa la Mawlana Ibn Abbas daal dinay solo li nga xamante ne noonu la mel mooy solo na moom li nga xamante ne noone eh, eh, eh, la mel waaw akbar loolu lépp daa nekk loo xamante ne nii lu amaam solo la wallahi ah ah ñu def daal yal na bu musi wala na ba'da yal na bu ñu fitnaal ginnaaw waaye wala laa tahrimna ajra yal na bu ñu xañ payu musiba gi nga xam ne moom nga ñu teg ñu waroon ko muñ ni mu gën a rafete ba nga fay ñu ci yal na bu ñu suñuy yaxaw ak topp wayloog sobor di yuuxoo ko yal na maa ngi dee tay ma dee ah ñun fu ñu jëma téeg yow pay ga nga xam ne moom nga ci doon diggee tous duñ ko ci am bar ñu am ci sàmm am sànj sax <laughs> waaw waaw génn gi mu génn àddina loolu rek ak yoon la wa lay doon ci yow boo muñee delloo lépp ci yàlla ñaanal ko xam ne yàllaay dogal waaye saalit wax lu la neex tam nit ñi dëmm <laughs> comme liñ doon wax <laughs> waaw ñooy am paa xam ne buñ nee ci koñ bi ñooy jël xale yi bu ñu waree faatu jël seen faatu paas ko xale yi wala yaa doo bàyyi wax lu amul yaa ñeme yàlla <laughs> waaw ba pare nag ne yaa ngi muñ muñoo dara yow ay bakkaar ngay am part yaa ngi ñaaw njort ba pare tuumaal ay ngëwëy ngëm yàlla ah attention la <laughs> kon mu ngi noonu lii imaam nee na la bokk na ci gën nag looy ñaan ci ñeenteelu rakka bi ni nga fay yéexe taxaw kon nag ci kaw noonu walillaahil hamdu wal minnati eh, ñu daal eh, ñu ñu daal ci waaw ñeenteelu kabbar bi baraka wala jazakallahu xayran ya Ibrahim al-Khalil kon mooy eh, eh, ma ñaari rak ñeenteelu rak non kabbar <laughs> voilà mu ngi noonu yow yaa ngi si war voilà jaalakallahu xirsan wa amin kon eh, léegi mooy kon ci kaw noonu ñu yem noon bii di ñëw ñu jël hadis neuf